kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu tàmbali beneen xaaj bu bees beneen juzu bu bees juzu bii nag laaluñu ko mooy moom nii mu deme noonu la demee mooy ne xaaj la boo xam ne ni mu nekk ci téereb alquraan yi ci yi nga xam ne juzu bii li mu doon noonu rek lañuy jël mooy ñaari saar lañ ci gis muy suuratul xaj ak suuratul anbiya inchaa allahu taala alayhim salaatu wassalaam kon nag suuratul xaj saar bii mu ngi wàcc li boroom xam-xam rahmatullahi alayhim di wax dañu ne makkatal mukarrama zaadaha allahu wa takrima loolu lañu wax waaye dañu ne ba mu des ay laaya yoo xam ne moom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu léegi nag ñaa yaaya yooyu wàcc medina ñaata la foofu la wute bi nekk am na ñoo xam ne dañu ne ñaari laaya kese moo yi nga xamante ne nii moom ñoo wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam di laaya bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar ak fukk ak ñett loolu benn wax la bu ñu jële ci mawlaana abdallah ibni abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma am beneen wax boo xamante ne nii ci moom lañ ko jële ba léegi radiyallahu anhu wa arda mu ne ba mu des ñeenti laaya yoo xamante ne nii moom foofu dane saar bi dañ koo jële ci moom moo boo beneen ba wax bii nii dane madinatul munawwara la wàcc ba mu des ñeenti laaya yoo xamante ne nii makkatal mukarrama la wàcc <clears throat> loolu it beneen wax la boo xamante ni nii moom lañuy ñu jëlee ci moom moo ba léegi mu am yeneen i boroom xam-xam ni wax wa leneen ak leneen waaye boo seetloo daal lenn la mooy saar bi li nga xam ne moom la ñu mën a wax te mooy boo gisee mooy wute yépp moom kenn wutewul ci loolu mooy ne saar la boo xamante ne nii lenn ci laaya yi dafa wàcc makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima yeneen yi wàcc fi nga xam ne mooy madinatu rasulillah alayhi afdalu lsalati wassalaam kon suñu boroom tabaraka wa taala di wax mu ne bismillahi rrahmani rrahim léegi nga ne ma waa bala ngaa jàll alxajj moom mooy lan ma ne la alxajj dina ci biir saar bi fi nga xam ne foofu la tur bi jóge inshaa allahu taala bu boobaa dinañ ci taxaw tuuti ndax mu ngi wax comme xaj gi nga xam ne moom lañ xam rek muy xajjul baytillahi alxaram muy nga xam ne aj gi nga xam ne moom lañuy aj néegu bi yàlla bi nga xam ne moo ko waru maal zaadaha allahu sharafa kon suñu boroom di tàmbale ne bismillahi ci turu nga xam ne mooy allah arrahmaani dafees dellëg yërmande arrahimi te yërmandeen yaatu lay tàmbale mu ne yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum mu ne yaa ayyuhan naas yéen mboolem mbindeef yi yéen mboolem nit ñi ittaqu rabbakum góor ak jigéen a ci yem ittaqu ragal leen rabbakum seen boroom tabaaraka wa taala te xam ne inna zalzalata as mooy gis nga rëng rëngee bi nga xamante ne nii mooy rëng-rëngeewu saa mooy bés pénc bu ñëwee rëng-rëngeem bu mag boo gële shayun mbiru la adimun bu màgg a màgg boroom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim dañoo wute moo rëng-rëngee ji kañ lay xew est-ce que mooy bu ñu dekkelee nit ñi ba pare lay xew wala boobu mooy rëngi-rëngee gi xew laata bu yawmal qiyaam di jege si loolu ñaari wax la ci boroom xam-xam yi ñi mooy ñi wax bu mujj bii ñi wax wax bu njëkk bi ne mooy yawmal ñoom dañoo daal di sukkandikoo ci xadiis yoo xamante ne yoo xam ne yu mel ne bu Seydina Imraan ibnu Husayn radiyallahu ta'ala anhu taalibe la ci yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi xadis boo xam ne ku mel na limaamu ahmad waaye ku mel na limaamu tirmidi rahmatullahi ala aljamii daal dinañ koy soroo ci sanad yoo xam ne yu wér la nuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon wax ba tudd saar bii daal di jàng bi inna zalzalata saati shay'un azim ne na yëg ne mooy li alxuraan wax nii ne rëng-rëngee saa mooy tremblement de terre yëngu-yëngu yëngu-yëngu suuf bu rëy roo gële mbir la moo xam ne bu màgg nee na mu daal di leen laaj ne leen est ce que xam ngeen bés boobu kañ la ñu ne ko loolu nag yàlla ak yonentaama xam mu ne keroog mooy bi suñu boroom naan yow seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam ne ko ib'ath ba'than naar wala ba'than ila naar ne ko daal di yëral ñi nga xam ne mbooloo yi nga xam ne ñooy dem ci sa njaboot mooy ci sa sët nga xam ne ñoo ciy dem safara ta hadith mel noonu ne al imaamul Buxaari na ko al imaamu muslimu bunul xajjaaj ak seen sëriñ al imaamu ahmad rahmatullahi ala aljamii soloo nañ ko cette fois-ci ñu jële ko ci beneen taalib yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi muy seydina abu sa'id alxudriyu radi allahu taala anhu wa arda boobu nag dane moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane keroog yowmal qiyaam seydina aadam abul bashari alayhi salaatu wassalaam ne ko jógal nga yebal mbooloo mi nga xam ne ñoo war a jëm ci sa njaboot wem safara mu ne ko waa borom bi lan mooy bansen naar mu ne ko junni bu nekk junni boo jël mooy ne ñépp dem safara bam des benn kooku ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooñ kese ñooy ñuutu nee na nag bu keroogee yonent na lay saar saam ne bu keroogee da ngay gis mooy kiy dóor a juddu liir bi juddu mooy ñi nga xam ne day nekk bijaaw am ay bijaaw ci xaat waaye ci keroog wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha bépp jigéen boo xamante ne ëmboon na keroog lay wasin moo xam mooy termam jot na àppam jot na walla jotul léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàng laaya bii loolu moo tax boroom xam-xam yi bari ku mel ni al imaam al di imaamu mufassiruuna yi rahmatullahi moom dafa tànn ne zalzalatu saadi kon mooy jour boobu ndax kon mooy dinañ dekki ba pare ba yonent bi ba seydina aadam suñu boroom alayhi salaatu wassalaam suñu boroom azza wa jalla wax ko ibaat ba'than dañ ne mooy rek buy tàmbali yawmal qiyaam bi kon wallahu ta'ala kon suñu boroom ne yow ma boobale muy wax rëng saagu goo xam ne mbir la mu màgg muy wax ci ñaareelu laaya bi mu ne yawma tarawnaha mu ne bés bi nga xamante ne ci ngeen koy gis moom saa di yawmal qiyam cay bu keroogee tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at mooy bépp jigéen boo xam ne da doon nàmpal moo xam jigéen la moo xam loo xamante ne nii mooy bàyyi ma yoo nga xam ne ñoom mooy rab yi nga xam ne dañuy nàmpal ku ci man di nekk koo xamante ne nii da doon nàmpal rek tabaxu day da euh, keroog tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at mooy la muy nàmpal lay bàyyi fële ko tal talatu ko ndax am na beneen soxla bu ko gën a boo xam ne bu taxaw la muy saag yi taxaw nga xam ne xamul fan la ci jëm est-ce que min ashabin naar hi aw hiya min ashabil janna ndax xamagul fan la ci jëm te rëng-rëngee tay daa bés bi ñu doon wax a moo tax ndaw su doon nàmpal képp ko mu fekk ngay nàmpal ka ngay nàmpal dang bu agsee bés boo bële fële nga koy teg dootoo ko faale du nekk ne danga koo kii de mooy sam xel moo dul demati ci moom li nga xam nga ne ci la sam xel di dem mooy bés bu màgg bi daal di agsee mu ne wa tad'u kullu zaati hamlin hamla te bés boo bële nga xam ne ci la ñuy gis saa daal di agsee mu ne keroog képp koo xamante ne nii wa tad'u dina teg mooy dina kullu zaati xamlin boroomu ëmb mu ne ci nit ak bàyyi maag lu mu man di doon xam naa mooy la nga xam ne moom la ëmboon keroog lay wasin waxoon nañ la comme niñ ko waxe sànk ci xadiis bi bi ko yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi tudd moo xam nag àddina ëmb bi àgg na ci àppam wala màggul ci àppam juróom-ñeenti weer wala matu ko ñaari weer ak lépp ci yem bu agsee rek ku nekk jigéen boo xam ne la ne woon ci sa biir dina génn keroog de mooy di nga ko di nga ko ëmb di ko wasin même bu dee àppam jotul watara naa sa sukaara mu ne nag nga gis nit ñi nit koo romb koo gis rek sukaara nit ñi ñu ngi mel ni dañu ne dañoo naan ba ne dur ba ne tak nga gis leen ñu mel ni ñoo xamante ne nii dañoo naanoon ay butéelu sàngara yu bari ni ñuy kayan kayangee ci mbedd yi boo gisee ñaankatu sàngara bi mu ne noonu la ñuy mel nit ñépp noonu la ñuy mel de wama hum bi sukara suñu boroom ne waaye nag mooy nekkuñ ne dañoo naan de ci ñoom màndiwul waa waral boroom bi tabaraka wa taala di kayan kayangi noonu mel ni ñu naan ay ay ay ay butéelu sëngu yu fees dell mu ne walaakin lépp am ba des mooy azab